moom turam moo doon Mas'ud ibn Sinaan ibn al Aswad al Ansaari xaliifu Bani Salima mu ne Mas'ud la tuddoon di doomi ku ñuy wax Sinaan Sinaan boobu di doomi ku ñuy wax Aswad al Ansaari mu kojoo ci waa Ansaar mu ne naaw moom xaliifu bani salima la woon mooy a bu dee imaam ibn isxaaq ci al isaaba imaam alxaafiz ibn xajar dane xaliifu bani salima moom aliyew waa banu salima la woon moo tax huwa minhum bil walaa mooy dañ koy wax al ansaari al ci waaye seen allié la woon waaye bu dee imaam al ibn Isaaq dane moom ci waa banu salima la bokk ndax ki nga xam ne moo nekkoon allié ci ñoom préciser woon na ko te mooy Xuzaa'i ibn ibn Aswad mu ne xalifun lahum min aslam moom seen allié la woon bu bokk ci tribu des aslam mais kii selon imaam ibn Isaaq huwa min bani salima ah moom nag di mas'ud ibn sinan imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi tudd na neena bokk na ci keroog ñi nga xam ne ñoo participer ginnaawu gazwatu banu qurayza ci waa xasra ci lamsaar yi ci ñi nga xam ne ñoo faat abu raafi' di salaam ibn abil xuqayq an-nadari al-xabiis alayhi min allahi maa nettali boobu nag duñ ci ñëwaat ndax yaatal nañ ko lool ci tarjama seydina abdallah ibn atiik nan lañ ko faati ak nan lañ demee ba xaybar ak nan la leen bi leen yonent mi alayhi salaatu wa salaam ak lim leen digal lim leen digal ne leen ngeen doxale nii waaye a imaam ibn manda dafa soloo tamit ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam xadis bu jële boo xam ne ci abu rafi mais abu rafi bii nag saxaaba la kii bokkul ak abu rafi kàccor biñ gis e, bi ki ki moom muy kim participer ñu rey non non abu rafi boobu mooy sallaam ibn bii nag saxaaba la woon abu rafi' ah, euh, mi nga xamante ne nii euh, kiy wane woon jaati génn yaayu seydina abdallah ibn abbas di ab u u lubaaba voilà lubaaba bint al xaaris lubaaba seydatuna lubaaba di di ummul fadli al hilaaliya lubaaba bint al xaaris al hilaaliya voilà Abu Rafi boobu te gisoon euh, boo fàttale ko <laughs> euh, deewuk Abu Jahlin Abu Lahab ci loxoom mii la jaar mooy moom la Abu Lahab Abu Rafi bii la Abu Lahab doon xeexal keroog ba ba xabaar bi jógee euh, gaa ñëw ne ah, Badar de konqali Quraysh yépp rey nañ leen Abu Jahl a été éliminé Utba ibn Abi Rabi'a Utba ibn Rabi'a bokk Utba ibn Rabi'a Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a ñun ñépp Ali ibn Abi Ali ibn Utba ibn Rabi'a ponkali Abal Bakhtari ibn Hisham waaye waaye Uqba ibn Abi Mu'ayt ñi ñépp faat nañ leen abu jahlin abu lahab comme ko demul woon ñu ne waa Màkka ne kii kii li muy wax xamu ko ah waa ji indi xabaar bi nii alxaysumaan mii dafa perdre la tête ah waaye maay alxaysumaan lu muy wax nii xanaa déggul li muy wax fàttale ko moom it defoon nañ tar ñoom ba doomi mbokk bi ñëw abu lahab ne yow moom sama doomu mbokk doomu frère am yow ñëwal yow moom loo wax rekk kaayit nga toog fii nga nettali ma mu nettali ko ne ko yow daal boo gisoon bàyyi tëx bàyyi tëx sama waay waay boo gisoon bi ñu dajeek nit ñi man de duma ŋàññi ñi ma àndaloon de waa Quraysh bu ŋàññu ma leen de waaye daal ay nit ñu sol yu weex ñun daal daanaka daa mel ni xare bi dafa tàmbale rek ñu daal di leen jébbal suñu suñu baat yi ak suñu loos yi ñu ñuy reye pas comme ñun nim ñu neexe mais ñoom nim leen neexe waaw di def ci ñun loola ak loola saay léegi nag Abu Rafi daal di yuuxu ci kaw ne maa ngi wat ne ñooñu ñooy malaaka yi <laughs> Abu Lahab dégg <laughs> ah fekk mu ngi woon foofu zam-zam doon <laughs> doon liggéeyal sangam ummul fadli bi soxnaay seydina al abbaas ibn abdil muttalib di frère abu lahab mi yow ndekete commencé ko song di dóor nee na ma ma kii rek sëgg rek daal di koy yenu koy non moom moo dóor abu lahab daal koy yenu fëgg ko ci suuf toog ci biir bi di ko jox ay tuubaa njaarim yu yu yu baax sax ba umul fadli fekk ko fa jël wenn poto ci poto potoy zam-zam yi foofu mu daal di koy jël rek fëgg ko Abu Lahab naka danga koy dóor parce que sangam newu fi muy al xam nga ne bu fi newoon doo ko laal sa sa frère bi dafay newu la tax ngay góorgóorlu ci ci ci ci Abu Rafi mi léegi nag mu mu jóg bopp bi toj mu rus ba ci la génn àddina moom Abu Lahab tabban lahu tabban tabbat yadaa wa tabban lahu alayhi yastaxiq abu raafi boobu nag moom moo soloo xadiis bi bokkul ak alyahuudi di salaam ibn abil xuqayq mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni seydina ali da ko yebal ibn abi taalib ci benn fu mu ko yónni benn xare ne ko doxal imdi wala taltafit wala tuqaatilhum hatta yuqaatiluk ci yéeféer yi mu leen yónni mu ne leen mu ne ko mu ne Seydina Ali ndax yonent mi alayhi salaatu salaam ku mas yónni yónni day am lu tax ñu yónni la boo yónnee nit daa war a am lu tax nga yónni ko léegi moom nag dalay wax règle yi nga xam ne moo tax règle xare ci l'islam boo ko bëggee ci yooyu yëpp ngay dajale yeneen ma lay saat saam xare yi mu doon daj ki mu doon diyo ay bu leen rey xale bu leen rey mag bu leen rey paa bu leen fekk kenn ci biir synagogue walla ab monastère wala foo xam nee nañ même ñoom bu dee ne loolu sax kiiwul mais bu fa kenn dem di rey kenn ñooñu noonu bu leen kenn kenn kenn laal waaw yaa subhaanallah ah tere musla bu leen rey di décapité comme ni nga xam ne lañ ko gisoon ci xadiisu Seydina Samura voilà Samura ibn <coughs> ibn Jundub gisoon nañ ko moom it ci xadiisam yu am solo yoo yële yooyu yépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di yi muy tere bu leen dagg garab ba mu des ci waa banu nadir foofu suñu boroom moo ne woon maa qata'tum min liinatin aw taraktumuha qaa'imatan ala usuliha fa bi idnillah wali yuxziyal faasiqun loolu suñu boroom sinon bu dul lool yonent mi alayhi salaatu salaam yooyu yëpp da doon tere di digle li ñuy def ak li ñuy tere mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko doxal ci ñoom wala taltafit ta bul geestu sa yoon yépp bul geestu bu dara tax ba nga wane ginnaaw di geestu di xool naan xaaral lii di yëngu sama gin sama ginnaaw walla déet non mooy bu bul geestu mu ne ko demal te geestu <coughs> léegi mu ne tanag boo demee bul xareeg ñoom lu dul ñu xareeg yow mooy bu leen njëkk song bu leen njëkk a song baal ñoom bañu xareeg yow nga daldi xareeg ñoom waaye yow bul njëkk a attaqué nee keroog drapeau bi mu ngi ko joxoon Mas'ud ibn Sinan bi al-Aslami voilà mu daldi wa dafa'a liwa'ahu ila Mas'ud ibn Sinan al-Aslami mu daldi jël drapo bi keroog jox ko Mas'ud ibn Sinaan al-Aslami moom nag fekke na xare Uhud ci waxu imaam ibn Abdul Bar al-Andalusi nee na moom Mas'ud ibn Sinaan fekke na Uhud waaw ka xare na xare Uhud keroog fekke na ko moom nag liñ am ci tarjama bariwul ñu ngi ko faat mu ngi faatu ci xare Yamaama biñ la tuddaloon ne ci la abdallah ibn atik wala génnoon àddina ci xilaafa seydina seydina abu bakar radiyallahu taala anil jamii moom ci jamono jooju ci la génn àddina moom <coughs> mii di seydina mas'ud ibn sinaan ci yamama al aslami al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa